ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci gazwatu hawazin wala gazwatu xunayn amoon ci ginnaaw fatxu makka ci huitième année bi ci weeru shawaal ah, agsi woon nañu ba gisoon génnuk aleyhi salaatu wassalaam min makkata ila xuneyn mu jóge makka di dem xuneyn bàyyi makka seydina attaab ibn asiid al umawi radiyallahu taala anhu wa ardaa mu assureel ko intérim bi foofale jiiteel ko waa makka am na riwaaya yu ne Seydina Attaab même après ba ko fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bàyyee ba ñibbee Medina da ko bàyyi woon quelque temps ak Seydina Muaad ibn Jabal radiyallahu taala ngir mu leen di jàngal li nga xam ne mooy seen diine fiq ak li nga xam ne moo jëm ci seen diine waa Quraysh kon gisoon nañ ne jullit ñi ñu ngi woon ci yoon wi ilaa hawazin ilaa xunaynin yuriduuna hawazina waaw ñu ngi woon ci yoon bi ba gisoon nañu fi ñu wàccoon daldi fay julli tisbaar aleyhi salaatu wassalaam laajte ana kan moo ñuy garde guddi gi fa qaala seyyidina anas ibn abi marthadin radiyallahu taala anhuma ko man maay def loolu yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi nañu li nga xam ne mooy nettaleem ak ni ko yonent wax ne ko aw jabta mooy yow moom sa àjjana leer sa dugg àjjana leer na waaye teewu ko woon taxul mu bàyyeeku ko ni ñu ko gisa woon moom seydina anas ibn abi marsadin abi marsadin al-ghanawi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñu ne woon ci yoon bi ba léegi waroon a continuer foofu waa ahlu siyar yi dañuy nettali di wax ne bi nga xamante ne nii ci la jullit ñi nekk ci yoon bi ilaa Xunayn bi jullit ñi nekkee ci yoon bi ilaa Xunaynin waxoon nañ ne quatorze mille lañu woon ci li nga xamante ne ni mooy li gën a dëgër insha allah selon waxu ñoom imaamu Muusa ibn Uqba Seydina Urwa imaam az-Zuhri rahmatullahi ala al-jamii même bu dee ne am na riwaaya yu Seydina Anas ibn Malik nekk ci saxiix yi mu ne lamma kaana yawmu Hunaynin iltaqa Hawaazin ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ashratu alaafin tulaqaa Seydina Anas wax comme ni mu newee ci saxiix boo demee ci magaazi bu imaamul kitaabul magaazi bu imaamu al-Buxaari Anas mu ne bi nga xam ne ci la yawmu Xunayn am Hawaazin dafa dajeek yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk ñoom ñu newoon jullit ñi ashratu alaaf wa tulaqaa mooy ashratu alaaf mu ne lan lañ woon diimil lañu woon wattu la ak ñi nga xam ne ñoom lañu jéggal libéré leen keroog Makka muy maslamatul fatxi ñi nga xam ne ci waa Quraysh ñoo tuub keroog ci fatxu makkata zaadaha llahu tashrifan wa takrima tulaqaa yi imaam ibn Isxaaq nee woon na 2000 lañu woon moo tax moom 12000 la wax waaye dañ ne la ci kaw waxu ñoom imaamu Muusa ibn Uqba ak imaamu Urwa ak imaamu Zuhri ñoom dañ ne woon ñu agsi ñëw def fatxu Makka douze mille la woon dix mille min al muhaajiriina wal ansaar xaraju ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne ñu ak kaw kaw yi ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen a dab ci yoon wi lamma araada rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fatxa Makka fi tariq ci yoon bi lañ daje ñoom léegi bi nga xam ne nag ci lañu nekk ci yoon bi kon bul fàtte ne aleyhi salaatu wassalaam am na information wu waa Hawazin ci riwaayu imaam Ibn Isxaaq bi raxmatullaahi aleyhi gisoon nañ ne am na ku ñëw ne ko yaa rasuulallah man de jiitu naa leen jiitu naa leen ba gis naa dem naa ba gis waa Hawazin ba gis naa waa Hawazin ñu nga Hunayn ñu ngi ànd ak seen génn nañ seen doom yi seen soxna yi ak seen jur yi seen troupeau yi ak seen alal yi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daldi muuñ ne tilka ganimatul muslimiina gadan inshaa Allah ne loolu de mooy nekk màngum jullit ñi suba bu soobee borom bi subhaanahu wa ta'ala ni ñu baree woon noonu nag nekk ay milliers nga xam ne c'était la première fois jullit ñi génne ak li nga xamante ne mooy nombre bu toll noonu ci ay xeexkat. Mhm. Mhm. mu ne ni ñu baree noonu c'était la première fois mu am nag ñu yéemu ci loolu ci biir jullit ñi comme ni nga xam ne noon la ko Yunus ibn Bukayr raxmatullaahi yi daldi solo an an Anas mu ne radiyallahu anhu qaala rajulun yawma xunayn lan nughlaba min qilla fa shaqqa dhaalika ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dafa am benn waay bu ne keroog Seydina Anas bin Malik radiyallahu anhu mu ne dafa am benn waay bu wax keroog bésub Xunayn dañuy waajal xare bi bi mu jullit ñi tollu quatorze mille wala douze mille mu ne ah am ku ne lan nughlaba min qilla tey moom kenn duñu gañe ndax dañoo tuuti non moom mbooloo mii mépp tey moom bu ñuy non kenn mënuñoo gañe parce bari gi ñu bari mooy kenn duñu bari kenn duñu gañe parce ñun dañoo tuuti waaw mooy yéemu ci bariwaay bi ñu bari Ah. imaam ibnul mundir daldi soloo jële ci seydna al xasan muy eh, al basri bi riwaayatin mursal mu ne lamma jtamaa ahlu makkata wa ahlu al madinati qaalu al'aana nuqaatilu hiina ijtama'naa fakariha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa qaalu mimmaa a'jabahum min kasratihim avant ñuy ñëw ci riwaaya bi bu Yunus ibn Bukayr bi dane fa shaqqa dhalika ala rasulillah ba waaj a waxee lool am ko wax ci jullit ñi ne tey kenn duñu gañe ndax tuuti mbir mi nag daldi metti mu mu diis lool wax jooju ci yonent bi alayhi salaatu waaw ndax ah moom mi jàngale te xamal ñu ko te expérience wone na ne xare li koy gañe du nombre kese parce que bu doon nombre la kon keroog Badr waa Quraysh ñooy gañe waa Quraysh ñoom ñooy gañe ndax ñoo ëppoon xare yi jullit ñi daje Quraysh yépp Quraysh leen ëppoon kon bu doon affaire nombre la kese ñoom ñooy gañe waaw te pourtant demewul woon noonu jullit ñi ñoo far gañe moo tax mbir moomu daal di tar lool diis lool ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa shaqqa dhalika ala rasulillah kaddu googu mooy yéemu ci bariwaay kon riwaaya imaam alxasan albasri bi rahmatullah aleyhi mu ne bi nga xam ne ci la waa waa Makka ak waa Medina daje mooy al ans min min al ansaar waa ahlul madina ñi nga xam ne ñoo nekk ànd ak mooy ci bokk ci muhaajiruun ak ansaar yi jóge Medina ñu ubbi màkka waa Makka ànd ak ñi gëm ci waa Makka di tulaqaa yi bi ñu dajee ñu ne léegi nag dañuy xeex bi nga xam ne ci lañu am force bu toll nii dajale suñu doole mooy di xeex xeex yoo xam ne ñooy gañe lépp fa kariha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma qaalu mimma a'jabahum min kasratihim yonent bi alayhi salaatu wassalaam di kàddu googu daal gërëmu ko te bëggu ko waaw mu ñàkk rafetlu kàddu googu ndax li nga xam ne moom lañu yéemu ndax seen bariwaay te dinañu gis conséquences yi xadiis yi yépp wax nañ conséquences mais ñoo préféré bañ ko tudd leen am na yeneen riwaaya comme riwaaya abu sheikh te imaam alxaakim solo na ko daal di koy wéral ak ibn mardawey ak imaam al bazaar ñoom ñépp jële ci seydina anas ibn malikir radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne lamma jtamaa yawma xunaynin ahlu makkata wa ahlu lmadina ajabathum kasratuhum fa qaalu fa qaala alqawm alyawma wallahi nuqaatil waaw mu ne bi nga xam ne ci lañu eh, ci la waa Papa, mu ne bi nga xam ne ci la waa Makka daje ak waa Medina mooy ci armée muy keroog Hunayn dañu ne da leen a leen yéem ajabathum kasratuhum mais seen nombre bi da leen a yéem ndax niñ bari mu ne fa xaalal xaw mu am ci nit ñi ñu ne ah alyawma wallahi nuqaatil dañuy xare mais xare yoo xam ne ñoo koy gañe imaam al bazaar moom riwaayam dane fa qaala gulaamun min al ansaar yawma xunayn lan nuglaba al yawma min qilla dafa mu ne dafa am benn jeune ci lansaar yi boo xam ne moom moo ne waaye tey moom bi mu gisee mbooloo mi yépp mu ne mu waaye tay moom kenn duñu gañe ndax tuuti gu ñu tuuti kenn du ñu ba gañe ndax tuuti ndax tuuti léegi tuuti wuñu Makka ak boole nañu armée yu ñu am yépp te la première fois ñu génn mbooloo mu toll noonu ñoom ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi lii euh, bu ci nekk nag wax naa la wax na conséquence bi ndax buur yàlla bëggul kuy kuy kuy yéemu déedéet kuy yéemu ndax lii de mana fëgg dënn buur yàlla du nangu loolu même bu dee kenn na ko wax ci mbooloo mi moo tax yenn yi conséquences yi ñépp lay dal waaw ndax gis nañ kàddu gi conséquences yi muy indi yi mu indi après te alquran dina ko wax comme niñ ko gisee niñ koy gisee insha allah kanta lii mooy li wér ci riwaaya yi këne dafa am ku ko wax ci biir nit ñi loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li ci wér mm-hmm. kanta imaam al-Waaqidi kanta moom dafa solo bi sanadin da'if mooy dafa solo bi sanadin da'if mu ne foog naa xam nañ lu tax mu da'if premièrement imaam al-Waaqidi li annahu matruk an az-Zuhri mu jële ci imaam az-Zuhri annahu qaala imaam az-Zuhri ne rajul qaala rajulun min ashaabi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam law laqiinaa banii Shaybaan maa wala laa yu laa yaxlu laa yuxla laa yaxlibuna la al yawma ahad min qilla ma law laqiinaa bani shaybaan maa baalinaa wala yaxlubna al yawma ahad min qilla mu ne dafa am benn waay mu ne tey de bu ñu daje woon ak banu shaybaan ak li ñuy bari bari faalewuñ leen waaw tey kenn duñu gañe ndax tuuti kanta imaam ibn Ishaq mooy sanad boobu gis nga ni wérul waaw kanta imaam ibn Ishaq moom dane xaddathani boo demee ci siiratu ibn Hisham di nga ko fa fekk tamit mu ne wa xaddathani ba'du ahli Makka kenn ci waa Makka de ñoo ma nettali mooy kooku mooy kan kenn xamu ko da'if te même bu yoon ku ñu xam la mbir mi du wér parce que fekkewul mbir yi mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala min makkata ila xunayn wa kasrata man ma'ahu min junud min junuudillaahi ta'aala lan nughlaba al-yawma min qilla imaam ibn Isxaaq mu wax ci sarat bii nga xam ne wérul euh, kënee yonent mi aleyhi salaatu wassalaam dafa keroog bi nga xam ne ci la jóge Makka di dem Xunayn mu gis soldaar yi yàlla yi niñ bare mooy jullit ñi moom aleyhi salaatu wasalaam mu ne lan naxlu lan nuxlaba al yawma min xilla tey de kenn duñu gañ a ndax bari waaye xadiis bi wérul premièrement kenn xamoo ki ko nettal imaam ibn Isaaq te loolu min tariq ad-da'if en plus yonent bi aleyhi salaatu gis nañ riwaaye yu wér yële te am na ñu leen dëgëral ci eh, eh, sunanu abi daawud ak imaam at-tirmidhi te wax nañ la imaam al solo na ko ak imaamu ahmad ibn hanbal imaam ibn xuzayma ak imaam ibn hibban rahmatullahi ala al loo xamante ne nii day wane ne mbir mi eh, yu dëgëral ka partie bi njëkkoon wax sànq kene benn waay moo ko wax waaw da bam ko waxoon ak ña ko waxoon sax fa kariha fa shaqqa dhalika ala rasulillah yonent bi alei saatu salaam affaire bi metti mu diis ci moom kàddu goog nan la nan lañ ko mën a waxe kon riwaay imaam ibn Isxaaq bi da'if loolu moo tax ku mel ni imaam as-Saalih ash-Shaami dane wa saxiixu anna qaa'ila dhaalika ghayru an-nabi sallallahu alayhi wa kamaa sabaqa dane lii wér mooy ki wax wax jiitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mukk mukk muy bàyyeekoo ci moom en plus que ne riwaay bi dara wéru ci ki ko wax mooy keneen a ko wax comme ni mu jiitoo léegi ñu suscité ko mooy comme xadiis yi ñu wax sànq yu riwaay imaam al Bayhaqi bi an Yunus ibn Bukayr mu jële ci mu jaar ci yoonu Seydina Anas ibn Malik ak waxu imaam al Hasan al Basri même bu dee ne bu imaam alxasanul basri bi dafa am problème mais lii ak góor a ko wax waaw te gis nañ riwaa imaam al bazaar bi dane fa qaala gulaamun min al loolu kon beneen wax a ngoog am na beneen wax boo xam ne imaam al moo ko solo bi sanadin da'if mu jaar ci seydna sa'id ibn al mu ne anna aba bakrin radiyallahu anhu qaala yaa rasuulallah lan nuglaba alyawma min qilla mu ne loolu ki wax loolu mooy seydna abu bakar ki mooy beneen riwaaya bu imaam al-Waaqidi solo gis nañ riwaayaam bu njëkk bi sànk te mu jële ko ci imaam az-Zuhri rahmatullah mu ne benn waay ci saxaabaa yonent bi alayhi salaam dafa wax ne buñ daji woon ak waa banu Shaymaan faale wuñ leen te tey kenn du duñu gañe ndax tuuti waaw te kenn duñu gañe ndax tuuti riwaay bu wérul mu solowaat beneen ci seydna Sa'id ibn al-Musayyib mu ne seydna Abu Bakar radiyallahu anhu moo ne yow ndaw yàlla li tey kenn duñu gañe ndax tuuti waaye loolu kadhalika da'if même bu dee ne ku mel ni imaam ibn Abdul Bar ci lii la dogu ne bii nii moo dëgër këri seydna Abu Bakar la mais loolu loolu lu yéemale ci moom mooy naka riwaay boo xam ne càllale bi wérul mu am yeneen yu ko gën a wér naka lañ mën a waxe ne Seydina Abu Bakar ak fi mu tolloon moom mooy wax lii ak ni mu xame moom mi fekke Badar fekke yooyu yépp xam mbir yi ak ak ak xam-xam bi mu am ar-rajulu thani ba'da fil islaami ba'da nabi ba'da nabi sallallahu alayhi wa nan la mën a waxe lool mooy ne en plus imaam al moo ko soloo bi sanadin da'if mooy loolu Seydina Abu Bakar waxu mooy ne loolu no yonent bi alayhi salaatu salaam waxu ko comme riwaayu imaam Ibn Isxaaq bi tamit da'if la wérul léegi am na imaam ibn Isxaaq ci boppam nee na wa za'ama ba'du an-naasi anna rajulan min bani bakrin qaalaha wax na ci feneen ne am na nag ñu ne même bu dee waxam jiit it wérul wa za'ama ba'du ahli naas kenn ci nit ñi mooy ci boroom xam-xam yi lay wax nee na de non ki wax ne kenn duñu gañe ndax tuuti benn waay la boo xam benn góor la boo xam ne ci waa ban mu Bakr la bokk ci waa banu bakk la bokk ah. waaye dangay gis ne riwaaye yi ci wér mooy yi ñu la njëkk wax moo yooyu ñooy yi nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne ñoo ci gën a dëgër même bu dee ne bu nekk ci ñoom waxit muccul ci wax waaw am na sax ñu ne ki ko wax mooy salaama salama ibn salaama ibn waqsh radiyallahu moom gisoon nañ tarjamaam min al ansaar radiyallahu waaye loolu lépp daal diwul wér am na sax beneen wax bu ne ki wax wax ji mooy sayyidna al abbas ibn abdil muttalib kadhalika la yasih loolu lum ci mën a doon mooy wax ji wér na que am na ku ko wax loolu wér na mais kantaa la foofu nag la wax ci ne li wóor mooy du yonent bi sallallahu alayhi wa a ko wax du Seydina Abu Bakar a ko wax du Seydina al Abbas moo ko wax même Seydina Salama ibn Salama ibn Waqsh du moo ko wax kan la définir kan la loolu noonu moo moo moo mooy li nga xam ne moo wérul fenn que ne diw la mais wax ji te alxuraan ci boppam aleykum salaam wa wax ji ci boppam alxuraan dëgëral na ne loolu wax ngeen ko am na ku ko wax waaw bim naan wa yawma hunaynin iz a'jabatkum kasratukum voilà fàttaliku leen yawma Hunayn bésu Hunayn muy xareb Hunayn iz ba nga xam ne ajabatkum dalee na yéem kasratukum seen nombre seen bariwaay kon kay loolu mooy am na am na kay ci armée bi ñoo xam ne nombre bi def leen a yéemoon bañ jàpp ne tey kenn du ñu gañe ndax bari gi ñu bari waaw loolu nag yonent bi alayhi salaatu salaam mbir mi diis lool ci moom kàddu googu léegi nag bi mu demee noonu jullit ñi di continuer seen yoon ilaa Hunayn imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi aleyhi di ñu nettali di ñu nettali ci suite des événements ak nan la jullit ñi agsee waadi Hunayn xuru Hunayn boo demee ci riwaaya bu imaam al-Bayhaqi biñ la tuddaloon an Aasim ibn Umar ibn Qataada nga xam ne ki ko nettali mooy Yunus ibn Bukayr mu jële ci imaam ibn Isxaaq mu jële ci Aasim ibn Umar ibn Qataada an Abdurrahmaan ibn Jaabir ibn Abdillah an abiihi riwaaya boobu gisoon nañ ko waxoon nañ la càll la bu wér la naka noonu càllale bii Aasim ibn Umar an Abdurrahman ibn Jaabir ibn an abiihi Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhu dinañ ko gis tamit ci siiratu ibn Hisham imaam ibn Isxaaq di ko wax di nettali tamit ci yawmu Hunayn kon Seydina Jaabir ibn Abdillah ci riwaayu imaam al-Bayhaqi bi rahmatullah alayhi mu ne fa xaraja Maalik ibn Awf bi man ma'ahu ilaa Hunayn fa sabaqa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama ilayhaa fa a'adduu wa tahayya'uu fii madaayiqil waadi wa ahnaa'ihi mu ne moom Seydina Jaabir te côté bii riwaaya bi wax gisoon nañu bi ñuy gis côté waa gisoon nañ fi nga xam ne ba ñu àggee aw toos ak discussion ba xawoon entre Malik ibn Auf mi jiite arme bi ak Durayd ibn Simma góor gi du Durayd ginnaaw bi waxoon nañ la ba jeexal këne après fa lañ jóge nag ba Malik ibn Auf daal di menacer gaa yi ne di ngeen ma topp wala ma faat sama bopp ñu far topp ko te mu bañ Durayd am ci mbir yi benn kàddu loolu waxoon nañ la boobu noonu ba loolu xewee après dañoo continuer ila waadi Hunayn jëm Hunayn loolu nag lay wax nii mu ne kon moom Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma fa xaraja Maalik ibn Awf biman ma'ahu ila Hunayn mu ne Maalik ibn Awf an-Nasri ànd ak génn ak ñi mu àndal ci armée Hawazin ak waa Thaqif ak waa Bani Jusham waa Ghatafan ila Hunayn ñu jëm Hunayn mu ne fa sabaqa rasulallahi ilayha mu jiit fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fa jëkk àgg te loolu ci jataay bii wees tudd nañ ko sànq que ne am bu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu bi ñuy escale comme niñ ko gisoon ci jataay bi weesu di julli tisbaar ne ko man jiitu naa la dem naa ba waadin jabalu kada wa kada montagne kada wa kada fa ida hawazina fekk naa fa waa hawazin génn nañu indi an bakrati abihim seen boroom mi yépp lañ génne indi nañ naamahum seen seen jur gi seen soxna yi seen doom yi seen njaboot yi yépp indi nañ leen te ñu nga ca waadi Hunayn léegi nag kon Maalik ibn fu jiitu Hunayn jiit fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa jiitu rek taxaw di xoole déedéet fa a'addu wa tahayya'u fii madayiqil waadi wa ahna'i bi mu agsee il a le terrain de Hunayn xool bërëb bi xam ne fii baax na position yu baax yépp mu occupé ko ni mu def jël comme que waa Hawazin wa comme ni ñuy gis Seydina euh, euh, euh, al di nettali naan wa kaana Hawazin ñoom rumaat la ñoon ñoom ay ay gaa yu mën a fett la ñoon waaw gaa yu mën a fett lañu woon waa Hawazin kaanat hawazinu rumaat ñu mënoon a fett lañ ay francs-tireurs lañ Malik jël leen teg leen ci ci yenn porox ndoll yi ngir ñu mën a def embuscade teg leen ci yenn coin yu ruq yi ci madayiq yi yu sew yi yoon yu sew yi ci ruq ci ci xur wi ak côté xur wi mu fu nekk mu teg fa ay gaay daldi leen disperser ci xur wi noonu mais ku ñëw nii doo leen gis waaw ku ñëw parce que na am mbaratal la boo fay agsi ab pant la boo xam ne yow boo ko xasee jël pour nga retourner waat day metti mu xam fi jullit ñi war a jóge bu ñuy ñëw ndax ku jóge Makka foofu ngay jaar mu jël gaa yi daal di leen planter fu nekk ci biir xur wi ñu taxaw nag di xaar yor seeni xeej ak seeni flèche yu baax waaw moo tax mu ne fa a'addu wa tahayya'u fi madayiqil waadi wa ahna'i wa mu waajal waaw waajal seen bopp ci xuri Hunayn ñu waajal seen bopp ak ci wet yi ñu occupé foofu yépp camouflé wu naan la technique de camouflage loolu lañ def léegi nag jullit ñi di agsi waaw waaw jullit ñi bi ñuy ñëw am na yeneen riwaay yu nettali nan lañ def waaw am na yeneen riwaaya yu nettali lañ lañ def ak nan la yonent bi aleyhi salaatu salaam préparé te tamit waa xunay waa waa Hawazin imaam Ahmad rahmatullah aleyhi dafay nettali dafa solo ci sanad boo xam ne bu wér na ala sharti imaami Muslim imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah aleyhi mu ne haddathana Affaanu ibn Muslim qaala xaddatanaa xammaadu bnu salama qaala anba'anaa isxaaq bnu abdillah ibn abi talha an anas bni malikin anna hawaazina jaa'at yawma xunaynin binnisaa'i wasibyaani wal ibili wal ganam fa ja'aluuhaa sufuufan yukathiruuna ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam seydina imaamu ahmad mu ne xaddatanaa afaan ibnu muslim mu ne nettali nañu suñu sëriñ di afaan ibnu muslim qaala mu ne xaddatanaa xamaad ibnu salama muy kenn ci xamaad yi muy xamaad ibnu salama paa xamaad ibnu zeyd wala eh, kii mooy xamaad ibnu salama mu ne qaala xad anba'anaa Isxaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha mu ne Isxaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha nekkoon sëriñu imaamu Maalik sëriñ la woon tamit ci ndax Hammaad yi ñoo contemporain wu imaamu Maalik lañ imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anil jamii muy sëtu surtout abu talha surtout abu talha di isxaaq ibn abdillah ibn abi talha an anas mu jële ci seydna anas ibn malik anna hawazina mu ne hawazin dañoo agsi jaa at yawma xunaynin bin ak seen soxna yi xale yi wal ibili wal ghanam ak seen gëléem yi ak seen jur yi mu ne fa ja'aluha sufufan ñu def ko ay ran ndax moo tax am na riwaaya bum ne euh, euh, bu Seyna Anas ne man gis nga Hawazin non seulement ni ñu defaree woon seen kii bi rafet gi mu rafet <laughs> mooy ni ñu waajale seen armée bi vraiment c'était impressionnant waaw mu ne ñu def ay ay sàppe waaw ñu def ay sàppe jël xeexkat yi xeexkat yi lañ teg ci kanam waaw jël euh, mooy seen sàppe ñu def mu ne yukathiruna ala rasulillah ngir ne bari tellement bari gu ñu bari ngir tam impressionné wan seen bari waay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag <coughs> dañu teg xarekat yi ci kanam teg jigéen ñi xale joo ci ginnaaw teg seen alal yi ca gannaaw waaw comme li Maalik waxoon ki nga xam ne mooy Durayd góor gi Durayd ne ko noonu laa xalaat bu ko defee kenn du daw waaw kenn du daw ku ku ku ku daw dina la leer na gis nga boo fi dawee ci sa njaboot lañ jëm say soxna lañ jëm ci ci ñoom lañ jëm ngir faagaagal leen ak sa alal waaw léegi nag ah bi mu demee noonu euh, léegi nag côté jullit ñi moom nu mu fa demee ñoom bi ñuy ñëw am na ci ñoo xam ne sax il n'était pas bien armé waaw parce que mooy ci yéemu giñ liñ la doon wax sànq moo dugg ñenn ñi bañ jàpp ne même bu ñu sonnul comme li kan solo riwaaya bi nga xamante ne nii Euh, moom la imaam al buxaari raxmatullah alayhi solo ci riwaaye zuhayr ibn muawiya an abi isxaaq mu ne xaraja shubbaanu asxaabihi wa axifaa'uhum xussaran laysa alayhim silaax am na ci ñoom ñoo xam ne surtout ñi ci gënoon nekk jeune mu ne dafa dañu génn ñoom les jeunes ci ñi nga xam ne ay gone lañ ci saxaaba yi radiyallahu anhum mais ak ñoo xamante ne vraiment li ñu sol dafa woyof trop quoi sans pour autant mais waajaluñu affaire bi ni ñu ko waroon a waajale ñoom dañu jàpp ne moom xam nga armée quatorze mille personnes sa waaye pour pour nga mën a tenir ñépp c'est pas facile surtout ñoo xam ne ñenn ñi ñu ngi dóor a waaw léegi mu ne laysa alayhim silah yoruñu woon ñenn ñi am na ñoo xam ne sax ci jullit ñi amuñu woon sax arme yoruñu woon ay arme waaw loolu la <laughs> moom dina yéeme di léegi am na beneen riwaaya bu ne am na beneen riwaaya bu ne eh, léegi bi mu demee noonu dañu agsi biñ ñëwee ci xur wi imaam al yi soo na ne yonent mi salaam laata ñuy tàmbali xeex bi daal dina leen eh, eh, wax ak ñoom daal di leen soññu comme ni mu doon def waaw soññu leen eh, ngir lan ni mu doon def ni leen di ngeen gañe mais bu dee ne. in sabartum bu dee muñ ngeen imaam ibn Sa'd rahmatullah nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ñu ngi agsi Hunayn masaa laylati thulatha li ashri layaalin min shawwal mu ne yonent bi mu ngi agsi Xunayn ngoonu thulatha waaw yawmul ithnayni yawmul ahadi mooy dimanche hein yawmul ithnayni mooy lundi yawmul thulathaa'i mooy mardi al arbia mooy mercredi al xamiis mooy jeudi al jumaa mooy al jumaa al sabt mooy samedi moom nag mardi nee na la agsi fekk dix jours ñoo weesu ci weeru shawaal muy weeru kori waaw Seydina Anas mu ñuy nettali keroog bi ñu agsee noonu imaam Ibn Isxaaq solo na ko na ko noonu imaamu Ahmad ak imaam Ibn Hibbaan ñu jële ci Seydina imaamu Jaabir Kanta imaamu Ahmad solo na ko ci beneen yoon ak imaam Abu Ya'la ñoom ñépp daal dinañuy solo ci beneen yoon boo xamante ne nii ba léegi ci seydina jaabir ak imaam al-Waaqidi soloo na ko ci seydina anas ñu ne lamma staqbalnaa waadi xunayn inxadarnaa fi waadin ajwaf xutuutun lahu madaayiq wa shi'aan wa innama tanxadiru fiihi inxidaaran wa fi cimaayati subx waqad kaana alqawmu sabaquuna ila alwaadi fa makasuu fi shicaabihi wa ajnaabihi wa madaayiqihi wa tahayya'uu léegi nag nee na ñun daal bi ñu agsee dëgmal ci xuru Xunayn in xadarna fi waadin ajwaf xutuutun lahu madaayiq wa shu'aab mu ne ñun daal ñu ngi wàcc mooy mbartal bi ma la waxoon pant bi armée jullit ñi ñu ngi agsi euh, ñuy def desant di wàcc ci xur wi nee na nag xur la woo xam ne bu yaatu la am ay sew-sew am ay dafa xaw a xat en même mooy yaatu na mais c'est yaatu comme ab terrain ab ndànd foy-foy dafa yaatu mais dafa bari ay ruq bari ay xur ay xur ci biir nee na nag wa innama nanxadiru fiihi inxidaara bi ñuy wàcc noonu nag mais mooy gis nga booy wàccu ab pente ni muy gaawee même conducteurs yi xam nañ ci dara boo boo boo boo deful régulateur de vitesse mbaa ngay dëgg ci frein yi ab ab radar ne foofu foo jaar na la am pant bi tellement oto yi ni muy dawe day gën a gaaw ndax descente la nit ki buy dox day gën gaaw mu ne fekk wa fi amayati subhi fañ fay agsi nag foofu bi ñuy wàcc ci xur wi réellement fekk fajar gi di xar noonu mbir mi lëndëm gi ak suba gi xaw a jaxasoo mooy leerul nee na fekk nag ñoom jiitu nañ ñu waa Xunayn jiitu nañ ñu ba daldi laqatu ci biir xur wi ak ci côté yi ak sew sew yooyu noonu ci ruq yi waajal seen bopp nee na daal fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla ne maa ra'ina wa nahnu munhatuuna illa al-kataa'ib qad shuddu alaynaa shaddata rajulin waahid wa kaanu rumaa nee na ñun daal gis nga bi ñuy wàcc descente bi noonu waat naa ci yàlla ne ñun daal bàyyiwuñu xel dañu kii rek di descente noonu rek mais gis nga les les les francs tireurs de Hawazin les les les nu ñu leen di tudde les snipers mais daal li ñuy songu songu goo xam ne songum génn góor te loolu la leen Maalik ibn Awf waxoon ne bu ngeen leen gisee damg leen damm leen pam leen fi seen jaas yi nekk ak seen xëy yi ngeen songu leen songum mbennum góor waaw Seydina Anas wax nañ la sànq nee na man ni ma yéemoo ci gaa yi ne laa wallahi maa ra'aytu mithlahu dhalika zamana qat istaqbalna min hawazin shay laa wallahi maa ra'aytu mithlahu fi dhalika zamani qat mu ne ñun daal ñu ngi dëgmal waa hawazin waaye waat naa ci yàlla gis naa fa loo xam ne masuma ko gis ci jamono mukk min kathrati ni ñu bare woon indi seen soxna doom yeeg alal yi def leen ay sàppe jël jigéen ñi teg ca gannaaw waaw fawqal ibili wara asufuufi rijaal teg leen ci ay géléem teg leen ca gannaaw sàppee góor ña summa jaa'u bil ibili wal baqari wal ghanam fa ja'aluha wara dhalika li alla yafirru bi zamihim comme niñ ko waxe woon sànq jël alal yi xar yi bëy yi nag yi géléem yi teg leen ca gannaaw ngir gaay bañ a daw ci li ñu foogoon ñoom nee na nag ñun en fait lan moo tax affaire bi seen mbooloo mi impressionnant woon mu ne ndax fa lamma ra'ayna dhalika as-sawada hasibnahu rijalan kulluha kulluhum fa lamman hadarna fil wadi fa bayna nahnu fi ghabashi as-subhi in sha'arnaa illaa bilkataa'ibi qad xarajat alaynaa min madiiqil waadi wa shu'abihi hamlata rajulin waahid fankashafa awaa'ilul xayl mu ne man daal ñun biñ giseen gisee seen bariwaay noonu gisee seen bariwaay noonu dañu foogoon ne en fait que ne ñii ñépp ay nit lañu. mooy jigéen xam nga dafa lëndëm. mais mooy lëndëm geeg mooy fajar gi buy commencer euh, euh, kii bi commencer di leer. mais lëndëm gi jógeegu fi di nga gis nee jigéen ñi ñu gisoon ñu nekk ci gëléel ñu foogoon ne ay xeexkat la ñoom ñépp ak même jur gi sax ndekete yoo ndekete ñépp du ñuy xeexkat. te yeneen ci maa lay saab saab en fait euh, côté boobu taxawuñ ci noonu. mooy côté xare euh, fas yi waa banu Sulaym ñoo fa newoon ak Seydina Xaalid ibn al ah, mu waajaroon armée bi léegi nag euh, bi nga xam ne nag ci la affaire bi metti waa banu Sulaym kan lañ gis keroog bokk ci waa banu Sulaym te bu indiwoon ñu bàyyi bi muy ñëw Seydina Abbaas ibn Mirdaas <laughs> léegi Seydina Anas nee na daal ñun daal naka naka la ñu nekk fa bay naa bi ñuy wàcc noonu fii rabashil subaxi ci ci ci mooy entre lëndëm géeg leeraayu suba gi noonu nee ñun daal yëguñu lu dul les contingents de Hunayn génn waa Hawazin génn contingent waa génn daal ñuy jublu ak li nga xamante ne nii mooy seen fett yi génne ci ruq yi mooy embuscade yi ñu tëral ñu génn foofu fa xamalu xamlata rajulin waaxid daldi ñuy songu songu mennum góor fan kashafat awaailul xayl xaylu bani sulaym muwalliya wa tabi'ahum ahlu makka wattabi'ahum an-naasu munhazimiin maa yalwuuna an shay wartafa'a an-naq'u famaa minnaa ahadun yabsiru kaffa waaw na gis nga bi ñu wàccee ba gaa yi ratatat ratatatatatat mooy dalee na bett bett koo xam ne fooguñu woon ne mais attends xaarawuñ ko woon pour ñoom bon gis ñu ngi ñëw yëguñ ni xew ndeke gaa yi ñu ngi ñu ngi camouflé wu ci ruq yooyu ñañu seen armée bi mu naan dañoo bari ba impressionnant ndeke teg xeexkat yi ci kanam jigéen ñi ci ginnaaw teg leen ci ay gëléem après jël xar yi nag yeeg yooyu teg ci ginnaaw ak gëléem yi ndeke am na ñeneen ñoo xam ne ñoom dañ leen a camouflé woon ci ruq yi xam nga boo séenee di wàcc de ab ab ab xur nii nga gis fële ñu bari nga naan ah gaa yaa ngee ngeen di wàcc ndekete yoo yéen fi ngeen di jaar foofu yépp ay fantasin ñoo fa ne ay francs naka lañu ñu wàcc di wàcc ba xam ne foofu moom pour tourner dootul yomb gaa yi commencé songuñu songu mennum songu boo xam ne mu ne fan kashafatil xayl côté armée bi nga xam ne fa fas ya ne woon muy waa Banu Sulaym te Seydina Xaalid jiite woon leen nee na fas wa fas ya armée boobu gaa yi gaa yi gaa yi gaa yi defi mais gaa yi leen songe mënatuñoo def dara c'était trop tard mayuñ leen sax fu ñuy réagir waaw ñu wuññeeku fan kashafat xay xayli début ñi nekk ci kanamu fas yi aywa wuññeeku gisatoo leen muy ne xaylu bani sulaym waa fasu waa banu sulaym mu walliya wane ginnaaw wa tabi'ahum ahlu makka tulaqaa topp leen wa ñépp lu waaye am boote doomam gaa yi daw wa tabi'ahum an-naasu nit ñu bari topp leen tamit gis ne ñéppuy daw attroupement bi mooy foule mouvement de foule am am fas ya wane nañ fa kanamu fas yi pas ñépp mais kanamu fas yi wane nañ ginnaaw kanamu fas yi wane nañ ginnaaw léegi tulaqaaw yi te ñoom dañu bari woon wane ginnaaw nit ñi gis lool topp ci gaa yu bari topp ci waaw laa yalwuuna ala shay faalewu dara gaa yi geestuwuñ fenn ah mu ne wartafa an naqu fa ma minna ahadun yubsiru kaffa poussière bi jóg ndax fas yuy daw nit ñi daw gaa yi mu ne amul kenn ci ñun koo xamante ne nii man ngaa xool sax ba gis li nga xam ne mooy sa sa sa sa loxo sa póomu loxo daanaka mënatoo koo gis waaw nee na nag bi gaa yi bi mooy affaire gis nga ni mu gaaw waaw mu ne Seydina Jaabir na wan xaaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zaatal yamini thumma qaala ayyuhan naas halumma ilayya ayyuhan naas halumma ilaa ilayya ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana Muhammadu bnu Abdillah yonent bi alayhi salaatu salaam di tourné naan leen ñëw leen yéen nit ñi daw ñëw leen ci man mooy ñu pari daw nañ mu tourné mais gis gaa yi di daw daw yoo xam ne mu ne yéen nit ñi ñëw leen ci man waaw. ñëw leen halumma ñëw leen ayyuhan naas gaaw leen ñëw ci man ana rasulullah man maay ndaw yàlla li ana muhammad ibn abdillah man maay muhammad di doomi seydina muhammad di doomi abdillah waaw waaye mu ne fala shay'a wa hamalat al-ibilu ba'daha ala ba'd fantalaqa nee na mais c'était trop tard ah mooy mouvement de foule bi bërti bërti jeeg kërti kërti jeeg fas yeeg gëléem yi mbëkkante yi am ñii di dal ci kaw fas yi warante gaa yi may yonent ma lay saar saar di leen woo <laughs> mais <laughs> mais gaa yi daal di dem ñu bari daw nit ñi daw yonent bi alayhi salaatu salaam ne fa di woote yaa yaa ibaadallah Yunus ibn Bukayr bi ne ci Dalaa'ilu Nubuwwa bi imaam an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu di leen woo waaye c'était trop tard waaw c'était trop tard waaw c'était trop tard wa hamalatil ibilu ba'duhaa bi ba'd kii warante gaaya daw nañu daw nañu daw nañu eh? xoola kii ne <laughs> riwaay imaam Ahmad bi rahmatullah alayhi bi ñu la ne ci saxiix ala shart saxiix imaam Muslim bu Seydina Anas mu ne fa lammal taqaw walla almudrimu almuslimuun mudbiriin kama qaala allahu taala fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ibaadallah ana abdullahi wa rasuluhu summa qaala ya ma'shar al ansaar ana abdullahi wa rasuluhu waaw mu ne bi nga xam ne ci lañu dajeek mushrikuuna yi keroog Xunayn mbir mi daa gaaw sax ba ñu dajee naka lañu daje agsi Xunayn bay mbartal mi mais wallal muslimoon jullit ñi daldi wane ginnaaw jullit ñi daldi wane ginnaaw waaw gaa yi daw ñu wane gannaaw <laughs> moo tax simplul de <laughs> mu ne comme ni suñu boroom wax fa qaala rasulullah yonent mi salaam nekk seen gannaaw naan leen yaa ibaadallah ana abdullahi wa rasuluhu ee jaamu yàlla yi man may jaamu bi yàlla maay ndawam yaa ma'shar al ansaar ana abdullahi wa rasuluhu ee yéen mboolem ansaar man maay jaamu bi yàlla maay ndawam loolu la léegi kon gis nga mbir mi issue bi gis nga début guerre bi ni mu demee gis nga début guerre guerre bi ni mu demee Hawazin la remporté haut la naka lañ commencé Malik ibn Auf sa stratégie a marché waaw stratégie marché na pour l'instant waaw waaw léegi nag euh, xoolal xoolal <laughs> waa boroom xam-xamu siira yi ñu ne <laughs> mais en <laughs> euh, mbir mi mu ne ñu ne annal muslimiina lamma nazalu waadi xunayn ñu ne jullit ñi ba nga xam ne ci lañu wàcc waadi xunayn muy xuru xunayn taqaddamahum kathirun mimma la xibrata lahum bil harb wa ghalibuhum min shubbaani ahli makka waaw fa xarajat alayhim al min kulli jiha fa xamalu xamlata rajulin waaxidin wal muslimuuna gaarun farra man farra wa balaga aqsa hazimatihum mag waaw ah. ñu ne parce que affaire bi eh, bi ñuy agsi Xunayn ñi newoon ci kanam ay nit lañ yoo xam ne ay jeune lañ yoo xam ne seen xam-xam ci xare dafa des mooy seen expérience la xibrata lahum bil bi mu ne ñi ci ëppoon nag min shubbaani ahli makka ci jeunesse su jeunesse su mecquoise bi la woon mooy ñiy dóor a ci tulaxaa yi mais xam nga jeunesse boo ci newee mooy da ngay xër da xër ci lu yiiw ci def yiw surtout booy dóor a gis yiiw nii waaw ñu xër xërale ni tax gis nga riwaaye bële biñ la waxoon sànq tam nekk ci sax imaamul Buxaari nee na xaraja shubbaanu asxaabi yi wa axiffaa'uhum xussaran laysa alayhim sila waaw fastaqbalahum jam'u hawaazin wa bani nasr maa yakaaduuna yasqutu lahum sahm fa rashaquuhum rashqan maa yakaaduuna yuxti'uun riwaaye boobu day dëggal waxu waa ahlu siyar bii ne ñi ne woon ci kanam ah. en général ay jeunes lañu woon yu bàyyeekoo waa Makka amuñu woon expérience de xeex nag bi ñu agsee mais kataa bu contingent wu waa Hawazini dal ci seen kaw génne ci ñoom fu mais côté bu nekk dañu jekki daal mais gars yi di génne fu nekk xamoo mbir mi nu mu demee songu leen songum bennum góor ñay daw daw am na ñoo xam ne sax daw nañ ba àggi mag xoola riwaay ma eh, al-Buxaari liñ la waxoon sànq rahmatullah alayhi te àggalewuñu ko woon bim naan gaa yi dañu génn subbaanu ashaabi jeune jeune saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam te wax nañ lépp ci ñoom ci waa Makka lañ bokk léegi mooy ñuy dóor ak ñi nga xam ne mais vraiment seen waajaluñu woon affaire bi ba pare laysa alayhim silaah daanaka amuñu woon armée mu ne fastaqbalahum jam'u hawazin wa banu wa jam'u hawazin wa bani hawazin yi daal di leen song ut si leen maa yakaaduuna yasqutu lahum sahm ñoom nag comme mooy waxoon sànq ay rumaat lañ des francs tireurs lañu woon ay sniper aguerris lañu woon daanaka benn xeej du ñu moy benn xeej du ñu manqué lu ñu viser am ko daanaka benn ci seen xeej yi du rot farashaquhum rashqan ñu ratatatat leen ak ay fat ratatatatat xeej yi waaw maa yakaaduuna yuxti'uun daanaka seen xeej yi ñu doon sànni daanaka moyuñ ci kenn cible yépp lañ atteindre waaw voilà léegi nag bi mu demee noonu yonent bi saa saa di leen mu ne fa nazala wastansara thumma qaala ana nabiyyu laa ana ibnu abdil muttalib yonent di ñaan boroomam naan ko nasraka sa ndimbal sa bor naan di ñaan buur yàlla mu jox ko mu matalal ko ndimbalam gi ko digoon ba pare naan jullit ñi ana nabiyyu laa man maa yonent bi nga xam ne li ma wax noonu mooy may yonent ndaw yàlla li loolu lu dul dëgg amu ci waaw ana man ibnu abdul may doomi abdul waaw ah. <laughs> loolu la <laughs> moo tax imaamu imaamu imaam al baraa aazib comme ni ko imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi solo imaam al Baraa ibn Aazib dañ koo laaj ne ko way <laughs> <laughs> ne ko mais yow daa am ku ko ne mais yéen yow yow yéen dangeen a daw keroog quoi xunay ni da a daw bàyyi fa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam quoi ngeen a daw bàyyi fa Yonent bi alayhi salaatu ma yow ma Hunayn dangeen a daw ak yonent bi alayhi mooy lool ci benn riwaay fa qaala imaam al-Baraa ne amma nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fala kantaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam dawul kaanu rumaat mu ne waa Hawaazin ay francs-tireurs lañu fa qaala nabiyu mooy bañ songee nit ñi bari daw mu leen woo te dinañ gis yonent bi alei satu salaam bi mu leen woowe par nan la def mu naan ana nabiyyu laa kadib ana ibnu abdil muttalib man maay yonent bi nga xam ne amul wax lu amul ci wax jooju que ne man maay ndawu yàlla maay ki yàlla solo maay ki yàlla yónni ana ibnu abdil muttalib maay doomi abdil muttalib beneen riwaaya bi imaam imaam al buxaari yi dane xaddatani muhammad ibnu bashaar qaala xaddatanaa gundar qaala xaddatanaa Shu'ba an Abi Isxaaq sami'a al-Baraa wa sa'alahu rajulun min Qays afarartu ma'a rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam yawma Hunayn imaam al-Buxaari ne xaddatanii nettali na ma Muhammad ibn Bashaar muy Muhammad ibn Bashaar bi Bundaar Bundaar Bundaar qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Gundar di Muhammad ibn Ja'far qaala mu ne xaddatanaa Shu'ba ne woon doomu Shu'ba bàyyi jiit leen na woon qaala ndax imaam Shu'ba moo doon denc eh, eh, yaayu Muhammad ibn Ja'far di Gundar qaala mu ne haddathana nettali nañu Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj an Abi Ishaq mu jële Seydina Abi Ishaq as-Sabi'i bàyyi kan bàyyi Yunus di maamu Israa'il ibn Yunus ibn abi ishaqa as-sabi'i al-ulama boroom xam-xam xadiis yu rëy lañu woon dëkkoon fële ca Iraq sami'a al-Baraa mu ne dégg na al-Baraa wa sa'alahu rajulun min Qays am benn waay bu bokk ci waa Qays doon laaj al-Baraa ibn Aazib ne ko yéey eh, farartum an Rasuulillah yawma Hunayn waaw mais Baraa yéen day na daw bàyyi fa yonent ma lay saar saar keroog bisu Hunayn hein yéen da ngeen a daw bàyyi fa yonent ma lay saar salaam dégg naa mooy façon laaj la mais façon laaj que ne bon reconnaître leen rek fa al-Bara radiyallahu anhu ne lakin ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam lam waaye nag yonent mi alayhi salaatu wa salaam moom daw nga ne mooy bi dane awallaytu ma'a an yow yawma Hunayn amaana loolu la ci comprendre que ne waa ji da ne peut-être waa ji da naan ndax ñun ñépp a daw ak yonent mi alayhi salaatu mu ne ko am an-nabiyyu fala kanta yonent mi alayhi salaatu wa moo tax ci beneen riwaay ba léegi boo demee euh, ci ghazwatu Hunayn kitaabul maghaazi imaamul Buxaari indi na yooyu yépp rahmatullah alayhi mu ne dafa am benn waay bu ñëw jaa'ahu rajul anna al-baraa'a Eh, Abu Ishaq as-Sabi'i mu ne dégg na al-Bara ibn Azib wa ja'ahu rajul am ku ko dikkal fa qaala mu ne ko yaa Aba Umara nooroon dàkkantalu Seydina eh, al-Bara na ko yow bàyyi Umar atawallayta yawma Hunayn yow dangaa daw yawma Hunayn bisu Hunayn dangaa daw fa qaala ama ana fa ashhadu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu lam yuwalli walakin ajila sur'aanul qawm farashaqathum hawaazin waaw ila axiri alxadis bi muy jeexal mu ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa abu sufyaan farashaqathum hawaazin wa abu sufyaan ibn alxaaris yi axidun bi ra'si baghlatihi albaydaa yaquulu ana nabiyyu laa kadhib ana ibnu abdil muttalib nee na albara ibn azib mu ne dégg naa seydina albara am benn waay bu ñëw dikkal ko ne ko yow abu umaara dangaa daw keroog bi sa Xunayn mu ne amaa ana man maa ngi seede ci yonent bi di ko seedeel moom alayhi salaatu wassalaam këne moom dawul waaye ñu gaaw ñi suraan saraanul qawmi saraanul qawmi ñoom ñoo mooy gaaw yi ci nit ñi ñoom ñoo dem bi ñu demee nag ah jiitu farashaqathum hawazin waa hawazin ratatat leen ak ay flèche waaw flèche yi xeec yi di dal wa abu sufyan ibn al harith abu al harith ibn abd muttalib mi tuub keroog yonent bi alei satu salaam dem fathu makkatam àndoon ak seydina xaalid ibn al walid ak seydina seydina baay Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anil jami' axidun bi rasi baghlati moo teewoon ah, berkelle bi yonent bi alayhi salaatu salaam waroon ndax yonent bi alayhi salaatu ab berkelle la waroon keroog Hunayn muy mule bu weex bi yaqulu mu nga naan moom yonent bi alayhi salaatu ana nabiyyu laa kadhib ana ibnu Abdil Muttalib man maa yonent bi nga xam ne wax jooju wax lu amul newu ci dëgg la ana man ibnu abdil muttalib maay doomi abdil muttalib waaw loolu la mu ne kaa waat naa ci beneen riwaay lakinna rasulullah lam yafiq kaanat hawazinu rumaat waaw mu ne nag waaw hawazin ay francs-tireurs kon noonu lu mbir mi demee première début xare baa ngoom kon commencé nañu Hawazin l'emporte haut la jullit ñu bari wane ginnaaw léegi nag laaj bi mooy mais ñam ñoo fa desoon ban nombre fa desoon ak après nan la mujjee est-ce que xare bi moom noonu la mujjee mu jeex yooyu yépp nag insha allahu taala lañuy gis ci jataay bii di ñëw bu soobee suñu boroom subhaanahu wa